A'uuzu billaahi mina shaytaani rajiim. Bismillaahi rahmaani rahiim. Alhamdulillaahi rabbil aalamiin. Wassalaatu wassalaamu alaa ashrafil mursaliin. Wa imaamil muttaqiin al-mab'uusi rahmatan lil aalamiin. Sayyidinaa wa nabiyyinaa Muhammadin wa alaa aalihi wa sahbihi ajma'iin. amma ba'du siiratu rasulillah alayhi afdalu salaati wa azka ci suñu jotaay bi ñu génn bi awnillahi wa minnatihi ñu ngi woon ba ci tafsiiru benn ci aaya ci suuratu tawba di alfaadixa nga xamante ne nii ci la suñu boroom subhaanahu wa taala daldi wuññee li nga xam ne mooy mooy xawwi suturaay naafiq yi yi nga xam ne noonu lañu wone keroog ci ghazwatu Tabuk bi nga xamante ne ci la alayhi salaatu wassalaam doon xaraji ak waa Byzance di Hiraqli di Qaysar fale min bilaad fi bilaadi Shaam mu daldi woon koy yëgle naafiq yi alayhim min allahi maa yastaxiquuna ñu nekk fa wane fa seenug caay-caay ak ni nga xamante ne noonu lañu mel dëgg-dëgg suñu boroom subhaanahu wa taala <clears throat> di ñu nettali xew-xew boobu di ghazwatu Tabuk di ñu ko nettali ci suuratu tawba aaya 9 ci alquraanul azim tàmbale woon ko fi nga xamante ne comme ni nga xamante ne noonu lañu ko gise woon muy aaya 38 bi bi nga xam ne ci la doon wax yaa ba'da a'uudu billahi minash shaytaanir rajiim yaa ayyuha alladina aamanuu maa lakum ida qiila lakum unfiruu fi sabili illahi thaaqaltum ila al ard araditum bilxayaati dduniya min alaxira famaa mataacu lxayaati dduniya fi laaxirati illaa qaliil foofale la ko tàmbale woon ci aaya 38 di nettali gaswatu Tabuuk ak li nga xam ne mooy di wu xaw wi suturaay munaafiquuna alkibaar ñun nag ci jotaay bi weesu ben aaya kese lañ jotoon a gis muy aaya bi nga xam ne mooy aaya 73 fi nga xam ne moom la suñu borom subhaanahu wa ta'aala di wax ne yaa ayyuha nnabiyu jaahidil kuffaara wal munaafiqiina waghluz alayhim wa mawaahum jahannamu wa bi'sal masiir muy fi mu naan yaa ayyuha nnabiy e yow yonent bi alayhi salaatu wassalaam jaahidil kuffaar xareel ak ñi nga xam ne ñooy yéefér yi wal munaafiqiina ak naafiqi al kuffaara bi sayfi wa wa bi aalaatil harb ñoom li nga xamante ne mooy arme lañuy xare ak ñoom ak ni nga xam ne économiquement ak leneen ak leneen comme ni nga xam ne noonu lañu ñu ko leerale woon ci jataay bi weesu walillahi alhamdu wal minna wal munaafiqiina mooy ñoom ak naafiqi ñoom bil hujjatil baaligha wajaahidhum bihi jihaadan kabiira ci alquran ji ci ngay jaar jihaad ak ñoom jihaad ji gën a màgg par daj seen argument yi ak yi nga xamante ne mooy neen yi nga xam ne moom lañuy ñuy ba foog ne nit ñi jàpp ne mooy dëgg noonu lañuy ñuy jihaad ak ñoom mu ne waxlud alayhim te na nga tarmer ci seen kaw ñoom naafiq yi wa mawaahum yéefér yéeg naafiq ñépp nag seen dëkkowaay jahannamu mooy safaraaw jahannam wa biisaaka ñaaw almasiiru séjour ba nooyegi nag ñun foofu la ñu yemoon <coughs> waaye bokkoon na ci li nga xam dañ ko fàtte woon a préciser mooy gis nga yonent bi alayhi salaatu wassalaam ni nga xamante ni noonu la ko boroomam subhaanahu wa taala di ko woowe ci alquran gisu ngeen fenn ci alquran mu ne yaa muhammad yow hee yow seydinaa muhammad déedéet déedéet déet waxul yaa muhammad ee eh, yow muhammad jógal wax defal lii wala noon déedéet yaa ayyuhan nabi comme ni nga gisee fii te tamit noonu la ubbe woon suuratu tahrim yaa ayyuhan nabiyyu idaa talaqtu suuratu talaaq yaa ayyuhan nabiyyu idaa talaqtumu nisaa fa talliquuhunna li'iddatihinna wahsul 'idda wattaqullaha rabbakum laa tuxrijuuhunna min buyuutihinna walaa yaxrujna illaa an ya'tiina bi faahishatin mubayyinatin wa tilka huduudullah wa man yata'adda xuduuda allahi faqad zalama nafsahu laa tadri la'alla allaha yuhdisu ba'da dhalika amra ñu gis ne foofu moom boroom bi subhaanahu wa ta'ala yaa ayyuhan nabiyyu la ko woowe mooy ee yow yonent bi alayhi salaatu wassalaam waaye na ko noonu suuratu tahrim loon la wax yaa ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu maa ahalla allahu lak tabtaxi mardaat azwaajika wallahu gafuurun raxiim kon gis nañ ne moom loolu la koy woowi moom alayhi salaatu wassalaam waaye gisoon nañu ci suuratul ahzaab ni nga xamante ne boroom bi subhaanahu wa ta'ala noonu la ko ubbee yaa ayyuha nnabiy ittaqi llaha wala tuti'il kaafiriina wal munaafiqiin inna allaha kaana aliiman hakiima moo ne ko yow yonent bi alayhi salaatu wassalaam mooy gis nga noonu ngay gis waaye jamais nga gis mu ñëw naan ko yaa Muhammad fi nga gis mu tudd mu jaar ci tur bi yépp après da cee teg luy wane ne sàngala luy wane ne moom bokkul ak ñu ci des waaw wamaa Muhammadun illaa rasul voilà wamaa Muhammadun illaa rasul nga gis moo ndéndi la nga xam ne mooy ab yonent la ak ak yu mel noonu noonu ngay dégg ay loolu la suñu boroom subhaanahu wa ta'aala di wax ak Muhammadur Rasuulullah walladina maahu ashiddaau ala alkuffaari ruhamaau baynahum nga gis saa bu ko tuddee moom boroom bi subhaanahu wa taala da ciy teg ak càng ak luy wane ne moom mooy ndaw yàlla moom mooy ki suñu boroom subhaanahu wa taala daal di belli moom la tànn de kon nag affaire yi loolu kon nag lan moo tee ñu gis loolu nga xam ne boroom bi nga xam ne subhaanahu wa taala mooy boroomam bu dee noonu lay joxlanteeg moom di ko woowee noonu ana ñun lan moo tee tamu wax ñu tamit moom boroom bi subhaanahu wa ta'ala ne laa taj'alu du'a an-nabiyyi ba rasuli wala nabiyyi baynakum ka du'a ba'dikum ba'da mu ne bu leen def ñi nga xam ne noonu ngeen di woowe yonent bi alayhi salaatu wassalaam comme ni ngeen di woowantee seen biir looloo tax ma ne la loolu du du bokkul ci li nga xamante ne ni mooy teggin mu nee nii rek nga ne Muhammad waaw waaw Muhammad demoon na Muhammad génnoon na moom de Muhammad keroog mook saabaam yi mel ni ñuy wax ak ay gaa yoo xam ne fëre lañ ne waxoon nañ la ne sax xanaa sax bu dee nag waaju tudd noonu sax xanaa sax nga naan ko boog ndax tur bu sell bi mu yor nga naan ko waaw sayyidina Muhammad wala boog boo nee ah Muhammad suñu sang ngee wala ah Muhammad de moom de turam bi rëy na yu mel noonu waaye rek Muhammad noonu sallallahu alayhi wa sallam li garaaw nag mooy bañu julli sallallahu alayhi wa sallam kon loolu lu ñu fàtte woon a la tey nag inshaa allahu taala ñu waroon a ci aaya bi nga xam ne moo ci tegu di aaya 74 fi nga xam ne ba léegi ci suuratu tawba di nettali xaswatu tabuk ak mbiru naafiq di xuñ di xawi seen sutura mooy fi nga xam ne moom la suñu boroom subhaanahu wa ta'aala di wax ne yaxlifuuna billaahi maa qaalu wa laqad qaalu kalimatal kufri wa kafaruu ba'da islaamihim wa hammuu bimaa lam yanaaluu wa maa naqamuu illaa an agnaahum allahu wa rasuuluhu min fadlihi fa in yatuubuu yaku xayran lahum wa in yatawallaw yu'adhibhum allahu adaaban aliman fi dunya wal aaxira wa maa lahum fil ardi min waliyyin wala nasiir suñu boroom subhaanahu wa ta'aala kon muñ dee gi ñu gisoon ay jataay yeeweesu su ne boo fàttale ko ginnaaw bi nga xamante ne nii aay saa mooy nettali bi di ghazwatu Tabuk da ko tàmbali doon wax ak way ngem yàlla yi analan moo tax bu ñu leen nee jóg leen ngeen jihaad yi ci yoonu yàlla ngeen di diis diislu ndax yéen dangeen di préférer dund gu jege ji te doya di ci alaaxira yëg leen ne nag bu dee loolu la yëg leen ne fa ma mata'ul hayaati dunya fil aaxirati illaa qaliil mooy ne bu dee ne comparé ngeen li nga xam ne mooy poñetum àddina bi bagage yi àddina bi marchandise àddina bu jege ji boo ko comparé ak àllaaxira xamoo yanaa yiw ngeen ne lu du nekkul lu dul lu néew ginnaaw bi mu waxee jullit ñu foofu nag mu dugg nag ki nga xam ne ñooy munaafiquuna alkibaar muy naafiq yu mag yi ba pare jullit ñi bi mu leen waxee lool amaa ñuy ñëw ci loolu mooy mu wax leen ne yéen dimbal yonent mi alayhi wassalaam nekk ci shari'am bi nekk ci sunnaam dafa war ci yéen way ngëm yàlla yi te nag bu ngeen ne nag defu ngeen ko ginnaaw bi ma leen mooy defu ngeen ci dara na ngeen xam ne buur yàlla soxlawu leen ngir diineem ji avancé de ci la doon wax naan illaa tansuruhu faqad nasarahu allah id axrajahu alladina kafaru thaniya ithnayni id huma fi lgaar id yaquulu li saaxibihi laa tahzan inna allaha maana fa anzala allahu sakinatahu alayhi wa ayyadahu bi junuudin lam tarawha wa ja'ala kalimata alladina kafaru suflaa wa kalimatu allahi hiya al-ulyaa wallahu azizun hakim moo ne kon nag booy xam ngeen ne buur yàlla soxlawul leen seenu ndimbal de bëgg lu leen jariñ ak lu leen defar rekk a tax mu naan leen jàpp leen ci waaye siinoo mos xam ngeen ne dimbalu yeneen bi alayhi salaatu wassalaam suñu boroom mi nga xamante ne moo innama amruhu ida araada shay'an yaqulu lahu ko fayakun mi nga xamante ne mbiram bu saabu nam nee dara rek ci lenn rek la nekk mooy diggante kaaf beeg noon bi bu nee kun na nekk fayakun mbir ma day nekk ci saase xam nga ne moos bu bëggoon ne lislaam na jóg te kenn du ci jàpp danaan jógal lislaam jóg kun nekkal mu daal di nekk kon nag bu dee ne ñun dañu fee ngir ñu jàpp ci nii mooy loolu ngir suñu texalamee du du liy jaral l'islam de bu kenn foog neew li ngay def yaay yëkkati l'islam mukk l'islam dafa yëkkati ci bopp ba ba pare suñu boroom nag subhanahu wa ta'ala loolu lu mu dugal la lu mu dogal la ba pare ni dina féete kaw yow nag bëgg ñoo jariña tax mu naan ñu jàpp leen ci dafa mel ni xeer woo xamante ne dafa nekk ci mbartal wala mu nekk ci catu montagne ba di wadd muy xeer woo xam ne de toute façon manuma ko téye waat mu ngay bërëngu di wadd gaay ne la ah xeer waa ngay dem de mu ngi nii di commencer di di puus ngir waaj a wadd te kenn mënu koo téye tenkee teg sa loxo rek laaj ci sa loxo bu ko defee ñu ne bokk nga ñi ci ñi taxoon mu wadd te loolu lañ soxla gaa yi lool rek ka fi ne mooy bu ñu ci tegee suñu loxo lislaam dina jóg bu ñu tegul suñu loxo it lislaam dina jóg kon nag suñu loxo bi nga xam ne moom la suñu boroom subhaanahu wa taala suñu jot suñu am am ak suñu yëpp di bàyyi yi nga xamante ne sa yoo xamante ne manoon na ngaa jàpp ne woo mbir yi manoon nga ci am ci mbiri àddina nga bàyyi ko ngir doxal diina ji lool il faut muy am il faut ay sacrifice di am boo ko deful nag na nga xam ne suñu boroom yow te pas indispensable nul n'est indispensable suñu boroom subhaanahu wa ta'ala yëgal jullit ñi ne leen gis nga ghazwatu Tabuk lan moo tax biñ leen waxee ngeen di yéex yéexlu xanaa xamu ngeen ne man pour dimbali sama yonent bi alayhi salaatu wassalaam soxlaw ma ci koo xamante ne moo ciy jàppale te exemple bi nga xam ne moom laa leen di jox mooy ne du yéen fekk mooy li nga xamante ne ci laa leen génne ci la ko kuffaaru si di génnee keroog ñi mobiliser Quraysh ak li mu mobiliser lépp ci ay soldats ak ñi nga xam ne ñoo doon ñoo doon chercher mooy ñi nga xamante ne nii ñoo doon chercher mooy gaa yi nga xamante ne nii ñoo doon chercher kii yi euh, doon ñëw doon ko wër ñooñu amul kenn ci yéen ñoo xam ne taxawoon nañ keroog ne waa Quraysh du ngeen fi chercher du ngeen fi war a sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam te kenn ci yéen ku taxawoon keroog di ko jàppale te pourtant moom ak saxaabaam ba rekk àndoon muy Siddiq radiyallahu ta'ala anhu te waa Quraysh li ñu mobiliser gisuñu ko te teguñ ci moom loxo kon suñu borom ni ko dimbali woon boobale waay waay aka yomb waaye alallahi yasiir simple na te yomb na buur yàlla mu dimbali waat ko nii kon nag bu leen di wax ngeen dimbali ko ngeen jàppale ko loolu ngir seen teraanga la kon nag infiru xifaafan wa siqaala kon nag na ngeen jóg moo xam diis ngeen moo moo xam woyof ngeen moo xam diis ngeen wa jaahidu te ngeen jihaad bi amwaalikum ci seen alal yi wa anfusikum ak seen bakkan yi fii sabilillah ci li nga xamante ne mooy yoonu yàlla ndax daalikum xayrun lakum moo tax mu ne loolu xayrun moo gën lakum ñeel leen waxul ne daalikum xayrun lii loolu moo gën ci man borom bi de mukk waxul nekk zaalika zaalikum zaalika xayrun lahu waxuleen ne loolu moo gën moo gën ci yeneen ci alayhi salaatu salaam de déedéet mbiri seeni njariñ kese la in kuntum dem nekk ngeen la nag na di xalam dëgg-dëgg mbir moomu te di ko xam ginnaaw bi mu waxee loolu mooy kon jullit ñi la commencé way ngëm yàlla yi di leen wax ne kon bu kara bu beneen yoonee bees leen waxatee jógal yow boo tàyyee lee sax jógal buñ la nee nee toog leen toog leen waaw bu ñu nekk di diis diislu léegi nag ci la ñëw nag ci naafiq yi nekk ci naafiq yi nekk ci naafiq yi ba ni nga xam ne ci lay ñëwaate wax seen mbir yi ni ñu mel ak seen jikko yu doy waar ak li nga xamante ne nii keroog ñoomal munaafiquuna doon nañu ko def ci ghazwatu Tabuk doon nañ ko def ci ay wax ak i jëf mu daldi leen wa après nag ginnaaw bi mu wanee yooyu yépp mu tudd way ngëm yàlla yi nga xam ne ñoom ñooy contraire naafiq yi ngir naafiq yi daldi xool ci ñoom daldi doxal ñi nga xamante ne nii daldi doxal li nga xamante ne nii xaw a mel boog ni nga xam ne noonu la suñu boroom subhaanahu wa ta'ala nam ci ñoom te bëgg mooy ñu mel noonu mooy nekk comme jullit ñi looloo tax mu daldi woon wax ne almu wal mu'minuuna wal mu'minaat ba'duhum awliyaa'u ba'din ya'muruuna bil ma'ruuf wa yanhawna anil munkari wa yuqiimuuna as-salaata wa yu'tuuna az-zakaata wa yutii'uuna allaha wa rasuulahu mu ne ulaa'ika sayarhamuhumu llahu inna allaha aziizun hakiim mu ñëw dugal leen way gëm yàlla yi ginnaaw ba mu leen ubbee dugalaat diggante biir naafiq yi ñooñu ngir ñu gis leen comme modèle après mu tudd yonent bi alayhi salaatu wassalaam digal ko ne nay xare ak yéefar yi ak naafiq yi tamu tar mer ci naafiq yi te nag nañu xam ne ñoom seenu mujj ak seenu seenu ëllëg fi nga xam ne mooy fa lañuy dugg mooy jahannama mooy ji safaraaw jahannam ginnaaw bi sa aka ñaawal masir la nga xam ne mooy séjour ba ginnaaw bi suñu boroom subhaanahu wa ta'ala waxee loolu le muy continuer nag ne yaxlifuuna mu ñëw nag ci mbiru naafiq yi mu ne li tax nga war a jihaad ak ñoom daaj seen dikko yi li ma ci jot a wax gis nga ni ñu mel mu ne te ci xaswatu Tabuk bi yaxlifuuna billaahi maa qaalu dinañu waatal dinañu waatal naan billaah loolu taxawoon nañ ci taxawaate ci waxoon nañ la ne naafiqi de toute façon dañuy adapté seen giñe rek selon fi ñu nekk ana naka lañuy ñuy giñe noonu la ñuy giñe comme que jamono yi ñépp billaahi lañ doon wax moo tax ñoom bi ñu ñëwee billaahi la ñuy wax moo tax mu ne yaxlifuuna xel dinañ la waatal billaahi ci buur yàlla maa qaalu ne la waxuñu de lii ñu ne ñoo ko wax waxuñu ko dina ñu ñëw ci loolu nañu wax aaya bi yépp moo taamoo ba pare après bu ko defee dinañ ñëw ci affaire bi comme gisoon nañu ko sax ci nettali bi ci ghazwatu Tabuk ana lan moo taxoon naafiq yi lan moo doon sababu nuzul bi ak lan moo taxoon ñu doon wax lii lan moo xewoon dañu naan ñun ñun waxuñu bañ leen naan yéen a wax lii ñu ne waxuñu loolu inshaa allahu taala dinañ ci ñëw léegi kon mu suñu boroom ne yaxlifuun yaxlifuuna billaahi dinañ la waatal ci buur yàlla maa qaalu ne la ñun de waxuñu loolu de walla xat te suñu boroom nee na wala xat te dëgg-dëgg xaalu ñoo ko wax de li ñu ne waxuñu ko mane ñoom ñoo ko wax kalimatal kufri sax la ñu wax ñoom li ñu wax mooy kàddu kéefér wa kafaru ñu weddi ba'da islaamihim ginnaaw ba ñu ne ci seen làmme ñi ne dugg nañ ci lislaam wa hammu ñu daal di bëgg bi ma lam yanaalu ñu namm bëggoon loo xamante ne nii de toute façon duñu ko jot mooy suñu boroom subhaanahu wa ñoo xamante mooy ñu bëgg loo xamante ne nii borom bi subhaanahu wa ta'ala du leen ko du leen ko du leen ko yombalal de du leen ko jàppandal bi ma lam yanaalu kon mu ne wamaa naqamu ñoom ana sax lan la ñuy lan la ñuy protester ka ana lan lañuy ñuy comme ñoom ñoom lan la ñuy kaas naafiq yi ñoom ana lan mooy seen lu ñuy plaindre sax ñoom naafiq yi illaa lu dul an aghnahumullah lu dul ne buur yàlla subhaanahu wa ta'ala moo leen woomal wa rasuluhu ak ndawam bi sallallahu alayhi wa sallam min fadlihi ci ngëneelam fa in yatuubu léegi nag seen caay-caay gii ñu def man sama man boroom bi subhaanahu wa ta'ala tëjamul tëjalu ma leen buntu yi de waaye fa in yatuubu bu ñu tuubee yaku xayran lahum loolu de seen tuub googu ne moo gën ci ñoom wa in yatawallaw waaye bu ñu dummóoyoo continuer nekk ci li nga xam ne mooy seen kéefër gi ak seen nifaq gi yu'adhibuhumullahu buur yàlla dina leen bugal adaban alima bugal moo xam ne bu tar la fi dunya fii ci àddina fii ci àddina wal axirati ak al axira wa ma lahum fil ardi min wali wala nasir te duñu am fii ci kaw suuf koo xamante ne mooy méngoo seen mbir wala nasir ak koo xamante ne dina leen dimbali ci mbugal yi nga xam ne moom laa leen di teg man borom bi subhaanahu wa ta'ala kon lii ana lii foofu la aaya bi yem <coughs> mu lan la suñu boro ana kon laaj mooy ana lan la naafiq yi def keroog ba lii nii am <coughs> loolu gisoon nañu ko comme ni nga xamante ne moom la boroom xam-xam yi rahmatullahi alayhim naka noonu kii wax na ko muy moo al imaamu ibn Isxaaq comme ni nga xamante ne nii mooy al umawi soloo na ko ci magaazi wa mu ne xaddatanaa Muhammad ibn mu ne xaddatanaa nettali nañu <coughs> Muhammad ibn Isxaaq mooy Muhammad di doomi Isxaaq Isxaaq di doomi Yasaar mooy Isxaaq ibn mooy sayyidina Muhammad ibn Isxaaq menn mi ñu xam ci waa siira ani Zuhri yi mu jële ci sëriñam di al imaam Zuhri Muhammad ibn Muslim ibn Shihaab Abu Bakr az-Zuhri radiyallahu ta'ala anhu wa ardaa an Abdirrahmaan ibn Abdillah ibn Ka'b ibn Maalik an jaddihi mu jële ci Abdirrahmaan di doomi Abdillah Abdullah bi boobu di doomi Ka'b ibn Maalik radiyallahu taala anhum wa ardaahum an jaddihi Abdurrahman jële ci maamam di Ka'b ibn Malik waxoon nañ la ci nettali ci nettali ca qissa bi ne moom moom sayyiduna Ka'b ibn Malik alayhi ridwaanul Malik am na doom ju tudd Abdurrahman waaye am na sët bu tudd Abdurrahman Abdurrahman boobu nag di sëtam moom la imaam az-Zuhri rahmatullahi alayhi jële nettali bi moom jëlewu ko ci baayam di abdallah mi nga xam ne moo doon wommat sayyidina Ka'b ibn Malik bi nga xamante ne nii ci la silmaxa waaye moom mu ngi ko jële ci an jaddihi ci maamam di sayyidina Ka'b ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu wa ardaa annahu qaala mu ne lamma qadima rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam axadani qawmi fa qaalu nee na bi nga xam ne ci la yonent bi alayhi salaatu wassalaam daal di daal di jóge fa la Tabuk ñëw loolu lii nii muy nettali inshaa allahu taala dinañ ci gën a ñëw ak seefi mi nga xam ne lay tudd alladina xullifu ñi nga xamante ne ni mooy bi nga xam ne ci la yonent bi alayhi salaatu wassalaam jóge Tabuk ñi nga xam ne demuñ woon te nekk way ngëm yàlla yoo xam ne seen ngëm dëgëroon na waaye mu ñu dem looñu bi nga xam ne ci la leen alquran di so di di setal loolu inshaa allahu taala <coughs> buñ ci agsee di nga dinañ ñëw ci xadiis boobu ci giyaatal inshaa allahu taala comme ni nga xamante ne noonu la rote ci as-saxiixayn waqad rawaahu aydan al-imaam ibn Ishaaq kamaa huwa fi siirati ibn Hishaam boo demee ci siirati ibn Hishaam ndax càll bi al-Umawi moo ko soloo ci Maghaazi moom moom mu jële ko ci Muhammad ibn Ishaaq waaye bu imaam ibn Hishaam bi foofu moom imaam ibn Ishaaq foofu moom moom bu imaam al-Buxaari ak imaamu Muslim ibn al-Hajjaaj al-Qushayri yoon Naysaburi rahmatullahi alayhima ñoom ñoo fa niroo ca ñoo fa niroo nettali bi léegi bu ñëwee ci nettali bi di Maghazi al-Umawi foofu nag imaam Ibn Isaaq kon imaam Sayyidina imaam Zuhri rahmatullahi alayhi kon mu jële ci Abdurrahman ibn Abdillah ibn Ka'b ibn Malik radiyallahu anhu an jaddihi mu jële ci maama moo Abdurrahman di Ka'b ibn Malik mu nettali kon nettali bi foofu taxu ñoo jóg dinañ ci ñëw ci beneen jeneeni jata inshaa Allah ak ci bérébam mu ne wa kaana mimman taxallafa min al-munaafiqiin wa nazala fiihi al-qur'aanu minhum mimman kaana ma'a an-nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam al-Julaas ibn Suwayd ibn Saamit mu ne moom moom ki nga xam ne mooy Ka'b ibn Malik radiyallahu anhu ci nettali bi mu ne wa kaana te bokkoon na mimman taxallafa min al-munaafiqiin ñi nga xamante ne nii demuñu woon te bokkoon ci naafiq yi mooy demuñu woon keroog Tabuk bokkoon ci naafiq yi wa nazala alquraan te ci ñoom mu minhum ci ñoom fa mim am na ci ñoom mu koo xamante ne nii mim man kaana ma'a an-nabi àndoon ak yonent salaatu wassalaam mu mooy koy aljulaas ibnu suwayd ibnu saamit ku ñu naan aljulaas di doomi suwayd suwayd boobu saamit mu ne wa kaana ala ummi umayr ibn sa'd mu ne kooku moom moo ne woon moo ne woon uh, ummu umayr moom moo ne woon boroom këram ummu umayr uh, <coughs> wa kaana ala ummi umayr ibn sa'd di doomi sa'd mu ne wa kaana umayr fii hijri mu ne umayr nag ci néegam la ne woon mooy néegam mooy mooy ci giron la ne woon mooy moo moom moo ne woon kilifaam en tout cas moom moo ko yoroon mooy ci moom la ne woon mu ne falamma nazala alqur'aan wa dakarahum allahu bima dakara bima anzala min almunaafiqiin mu ne nag bi nga xam ne ci la alqur'aan wàcc comme nii ci suuratu Tabuk fii ci suuratu Tawba di tudd li nga xamante ne moom la tudd ci naafiq yi qaala Julaas mu ne ci la ci la Julaas ibn Suwayd wax ne wallahi la in kaana haadha ar-rajulu saadiqan fiimaa yaquulu lanahnu sharrun min al-humayr min al-hamiir la nahnu sharrun min alxamir fa samicaha umayr bnu sacd fa qaala wallahi ya julaas innaka la ahabbu nnaasi ilay wa axsanuhum cindi balaa wa acazzuhum ala an yasilahu shay'un yakrahuhu wa laqad qulta maqaalatan la in dakartuhaa la tafdaxannak wa la in katamtuhaa la tuhlikanii wa la ixdaahumaa ahwanu calayya min al-uxraa fa masha ila rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam fa dhakara lahu ma qaala al-julaas falamma balagha dhaalika al-julaas kharaja hattaa ya'tiya an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam fa halafa billahi ma qaala ma qaala Umayr ibn Sa'd wa laqad kadhaba alayya fa anzala Allahu ta'aala 'azza wa jalla fiihi yahlifuuna billahi ma qaaluu wa laqad qaalu kalimatal kufri wa kafaru ba'da islaamihim man yaay bi jeexe kon al imaam ci càllale bi kon <coughs> mu al julaas keroog bi nga xamante ne kon noonu la demee mu kon mu ne mu ne um moom al julaas mooy ki nga xamante moo ko dencoon Umayr nag comme que yaayam mooy moom doob julaas mii baay la la woon ci moom léegi nag Umayr ibn Saad comme que nag yaay jiit moom yaayam ba mu sëyee ci aljulaas mooy ci ñoom la newoon après nag nee na nag bi alquran wàccee di wax lii ci naafiq yi aljulaas daal di wax ne wallahi la in kaana hada arrajulu saadiqa maa ngi wàt ci yàlla ne bu dee ne góor gii di wax yeneen bi aleyhi salaatu wassalaam lay wax bu dee ne moom lii muy wax dëgg la li muy wax ci nun nii ci suuratu ci ghazwatu ci ci suuratul fii nii ci saar yi di wax ci naafiq yi fii ci ghazwa ci ci suuratu tawba di wax naafiq yi bu dee ne lii muy wax ci ñun de dëgg la danal kon de la nahnu sharrun min alhamir kon de ñun ñoo yées ki nga xamante ne mooy mbaam kon de mbaam sax ñu tane bu dee ne nii nañu mel ñeena fa sami'a Umayr ibn Sa'd doomu jiitleem bi di Umayr daal di koy dégg radiyallahu anhu fa qaala mu ne ko wallaahi maa ngi waat ci yàlla yow Julaas yow de bokk nga ci ñi ma gën a sopp ci nit ñi ak ñi nga xamante ne ñoo gën a rafetal ay mbir ci man waaw ñi nga xam ne tamit ñoo gën a tedd ci ñoom te tamit mooy lépp loo xam ne lu leen laal la bëgguma lu leen metti dal leen waa ñi gina a tedd ñi nga xam ne bëgguma dara lu leen di metti dal leen waaye nag dégg naa la nga wax nii wax joo xamante ne nii bu ma ko tuddalee yonent bi alayhi wa salaam loolu de dina la gàcceel mooy juddu googu bu ko yëgee dina nga yow dinga nga gàccewu dinañ la gàcceel waaye man mii ko dégg di san di Umayr ibn Sa'd radiyallahu ta'ala anhuma bés bu ma ko nëbbee la tuhlikani nëbb gi ma ko nëbb dina ma dina ma dina dina ma alak ndax maa ngi dégg ñuy wax suñu boroom subhaanahu wa ta'ala di wax ci xaq yonent bi alayhi salaatu wassalaam lu ñaaw ma dégg ko noppi mel ni man je suis consent kon mel ni mbir mi damaa neex waay waay kon ay na ana ana idin waay waay bu boobaa bu ma noppee waxuma dara kon ci lan laa bokk mooy damay cautionner mbir mi léegi nag ci la jóge moom moom Umayr moom Umayr ibn Sa'd mu daal di dem nag ne ko nag ah comme que noonu la demee nag man nag benn bi nag moo ma gënal nag mooy benn bi moo gën a woyof mooy li ma lay sopp sopp lool bëgguma dara lu la netti waaye nag wax nga wax joo xam ne nag soit man man koo wax rek bu ma ko waxul mooy man de naa mooy dina ma alak wala ma wax ko ma ko waxee bu boobaa yow dina la gàcceel léegi nag mooy ñaari choix yooyu laa am man anhuma mu ne waaye nag benn bi moo gën a woyof ci man mooy lan mooy maa ngi nii di dem ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam ngir wax ko li nga wax mu daldi dem ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam moom Umayr koy topp jomu dem wax ko yonent bi alayhi salaatu wassalaam Julaas daldi ñëw daldi waat al Julaas daldi waat ne moom waxul lii li Umayr ibn Sa'd doomu jiitleem bi wax dara ci moom mii wa laqad kadaba alay waat naa yow yonent bi alayhi salaatu wassalaam dafay may naral rek daf may waxal loo xam ne man waxuma ko mu ne fa anzala allahu azza wa jal suñu boroom subhaanahu wa ta'ala màgg na tedd na daldi wàcce aaya bi ne yaxlifuuna billahi maa qaalu ne naafiq yi de dinañu waat booleen ne yéen a wax lii ñu ne waxuñu suñu boroom ne walaqad te dëgg-dëgg qaalu ñoo ko wax de kalimatal kufri muy li nga xamante ne nii mooy mooy mooy baatu ndax nan la nit di wax yonente mi alayhi salaatu wassalaam alxuraan wàcc di décrire ay nit wax nga ko bu dee ne wax na dëgg loolu mooy kon yonent bi alayhi salaatu wassalaam ngay mettre en cause këni alquran ji mu wàcc dëgg la dëgg la loolu kon mooy def loolu lu dul munaafiqun xadiis loolu moo tax suñu boroom ne kalimata waqad qaalu te wax nañ dëgg-dëgg wax nañ kalimatal kufri li nga xam ne mooy kàddu kéefér wa kafaru ñu weddi ba'da islaamihim ginnaaw bañ ne tuub nañ ci seeni làmmiñ bani aaya yi jeexe kon loolu kantaa imaam ibn Isxaaq ci càllale bii nag nee na ginnaaw gi nag moom aljulaas dafa dafa dafa <clears throat> suñu boroom dëppandal la ko fa waffaqahu rasulullahi waqafahu fa waqafahu rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam waaye nag bi mun waxee ba pare mu ne fasamu anna al julaasata wa fasuna tawbatu te boo demee it ci si li nga xam ne mooy siiratu ibn Hisham foofale al imaam ibn Ishaq ibn Yasaar Muhammad Muhammad ibn Ishaq ibn Yasaar rahmatullahi alayhima li nga xamante ne ci lay wax ci laaye bii nii moom dane dañu ne mbir mi aljulaas la moom loolu la wax moom moom Muhammad ibn Isxaaq <coughs> ibn Yasaar raxmatullaahi alayhi mu ne wa kaana alladi qaala tilka almaqaala aljulaas ibn Suwayd ibn Saamit fa rafacaa calayhi rajulun kaana fii xijrihi yuqaalu lahu Cumayr ibn Sacd fa ankarahaa wa xalafa billaahi maa qaalahaa falammaa nazala fiihim alqur'aanu taaba wa naza'a wa hasuna wa hasunat xaaluhu wa tawbatuhu fiimaa balaganii alimaam ibn Isxaaq ginnaaw bi nga xam ne ci siiratu ibn Hishaam mu ne ki waxoon wax jii ne maa ngi waat ci buur yàlla ne waxuma suñu boroom ne ëh kay boo leen nee a wax lii ñu ne waxuñu te fekk ñoom ñoo ko wax ñoom ñoo wax wax ji dëgg dëgg dëgg ñoom ñoo ko wax mu ne kooku nee nañu aljulaas la tuddoon di doomi Suwayd Suwayd du doomi Saamit mu ne bi nga xamante ne nii ci la wax loolu am ku ko yëkkati wax ji ki nga xam ne doomu leem la woon di Umayr ibn Sa'd bi nga xamante ne nii ci la ko kon doomu jiitleem bi dem wax alayhi salaatu wassalaam mu daldi koy weddi léegi nag mu daldi waat ne waxul lii de nee na alxuraan daldi wàcc après après nag ci la tuub ak mbiram nag ay mbiram di rafet après mooy tuubam rafet na après taw mooy ak tuubam sell nee na fii ma balaghani ci li nga xamante ne moo ma jote man al imaamu muhammad ibn isxaaq ibn yasaar raxmatullaahi alayhi kantaa ci riwaaya al umawi bi foofu mu ne fa mu ne foofu dañ ne fa za'amu anna al julaasa taaba fa hasunat tawbatuhu wa nazagha fa asxana an-nuzuu mu ne foofu moom loolu la wax moom mooy daanaka mooy fi ñu jóge rek ñoo bokk li nga xamante ne nii moom la mu ne nag loolu noonu moo ci boobu noonu kon mooy bu dee càllale bala dëgër na anta ak tuubam li nga xamante ne nii moom la moom moo ko jote moom al imaam ibn Isxaaq <coughs> ibn Yasaar rahmatullahi alayhi am na yeneen yeneen wax yoo xamante ne nii am na comme ni nga xamante ne nii noonu lañ ko gise bari na ñoo xam ne soloo nañu ko jële nañ ko ci sayyidina Urwat ibn Zubayr moom itam wax na lool mu ne nazalat haadihi al-aayatu fil Julaas ibn Suwayd ibn Saamit mu ne loolu moom mu ngi net mu ngi mu ne loolu mu ngi wàcc ci ki nga xam ne mooy al-Julaas ibn Suwayd ibn Saamit loolu jële nañ ko ci sayyidina Urwa ibn Zubayr radiyallahu ta'ala anhuma wa ardaahuma waaye it aaya bii gis nañ ne wàccoon na tamit ci ñeneen muy munaafiquuna yi nga xamante ne nii ñoom ñoo waxoon doon wa doon doon doon doon bëgg faat yonent bi alayhi salaatu wassalaam ci xew-xew mi nga xam ne moo xewoon keroog bi nga xam ne ci la jóge ghazwatu Tabuuk ba ñibbi ba àgg fi nga xam bi ñuy ñibbisi ba àgg fi nga xam ne mooy al-Aqaba foofu la nekk diggante umma fa la nga xamante ne nii mooy ba mu jógee Tabuuk gi den diggante Tabuuk ak Madinatul Munawwara ala saakiniha afdalu salaati wassalaam te loolu ki nga xam ne mooy imaam albayhaqi abu bakrin albayhaqi al imaam albayhaqi rahmatullahi alayhi daal di woon na koy tudd ci nga xamante ne nii aa ah, mu ngi woon mu ngi ko woon tudd fi nga xam ne mooy dalaa'ilun nubuwwa moom mu ngi ko jële woon nettali bi ci sayyidina muhammad ibn ishaaq an al-amashi an amr ibn murrah mu jële ko ci al-Amash di Sulaymaan ibn Mihraan alkaahiliyu raxmatullahi alayhi mu jële ci amru bnu murra an abil baxtariyu an xudayfata bnu alyamaan radiyallahu taala anhuma wa ardaahuma moom ima mooy bi nga xamante ne nii ci la ji am yéeféer yi mooy naafiqi ndax waxoon nañ la naafiqi malgré li ñu mel ni mooy am na ñoo xam ne demoon nañ ci ñi nga xam ne ñoo ñi ci demul woon mooy seen kilifa yi ku mel ni abdallah ibn abdallah ibn ubay ak ki nga xamante ne nii mooy mooy mooy mooy mooy <coughs> euh, ka doon wax wala taftinni di al-Jadd ibn Qays sayyidu Bani Salima li nga xam ne Yonent bi alayhi salaatu wa salaam neewoon na mukk koog du seen sang waaye seen sang na nekk doomu albara ibn bishr ibn albara ibn ma'rur radiyallahu alayhima ridwanul ghaffar radiyallahu ta'ala anhuma yàlla moom ñoo ko la ne woon seen sang ana lan sang boo xam ne dafa nay kon moom moo mu nga xamante ñoom daanaka ñooñ ponkal yooyu ñoo demuloon waaye am na lenn ci seen ndongo yi xasoon nañoo dem ba moo tax bi nga xam ne ci la yonent bi alayhi salaatu wassalaam bi nga xam ne ci la jóge ghazwatu Tabuk ñu nekk ci yoon bi nit ñi bi mu ne woon nit ñi ay woon a ngeen jaar fële comme mooy xadiis biñ lay wax noonu te al imaamu al Bayhaqiyu rahmatullahi alayhi daal di woon koy soloo na ko noonu al imaamu Ahmad ibn Hanbal rahmatullahi ala al jamii' moom itam soloo woon na ko ci ci majmaa comme ni nga xamante ne noonu la imaam al-Haythami rahmatullahi alayhi andi woon na ko tamit ci ah, imaam Ahmad ci al-Musnad ni Musnadul imaamu Ahmad na ko noonu i al-Haythami andi na ko ci Majma'u Zawaa'id bi mu ko indee mu ne rijaaluhu rijaalu saxiix góor ñi nga xamante ne moo nekk ci caalaleeb imaamu Ahmad ibn Hanbal ñooñu ñooy góor ñi nekk ci mu ne loolu kon mo wane ne kon xadis boobu dëgër na ta'ala na naka noonu ñeneen ak ñeneen solo nañu ko waaye dañuy bañ rek ngir bañ a dugg ci kii bi nettali bi muy gën a dugg du ndax gisoon nañ ko ci nettali ci ci ci ci nettali ghazwatu uh, Tabuk léegi inshaa allahu li nga xam ne moom la al imaamu moom la moom la sayyiduna Hudhayfa moom la sayyiduna Hudhayfa radiyallahu taala anhu ardaahu daal li man wax mooy bi nga xamante ne nii moom mi nga xam ne moo fekke woon mbir mi ndax yonent bi alayhi salaatu wassalaam keroog bi nga xamante ne nii ci lañ jóge ghazwatu Tabuk bi ñuy ñibbisi biñ ñëwee ba al-Aqaba dane jén jullit ñi ne ku nekk ñépp nañ jaar ci xur wi ndax mooy ci kaw la mooy dafa am am montagne yoon bi daal dañoo ñëw ba jàkkaarloo benn montagne yoon wi nag continuer na ci suufu montagne bi waaye mën naa jaar ci montagne bi jaar ñëw dabbi waat yoon wa ca beneen côté ba mu ne nag ñépp nañu jaar ci suuf nañu jaar ci xur wi mooy moom nag alayhi salaatu wassalaam mu tànn sayidina Xudayfa ak sayidina Ammaar ibn Yaasir radiyallahu ta'ala anil jamii mu daldi leen tànn ngir ñu ànd ak moom ñu ne bu kenn jaar ci kaw ku dul moom rek ak ñi mu tànn noonu ñi nga xamante ne nii naafiqi rahmahum alayhim min allahi ma yastahiquna ñu daldi profitoo ci loolu fekkoon na ñu ngi doon xool nan lañ mën a bu ñu mën a li ali li fat ci rasulillah ngir ñu daal li faat yonent bi alayhi salaatu wassalaam lii nag bi nga xamante ne ci lañ dégg yonent bi alayhi salaatu wassalaam wax lii te loolu suñu boroom subhaanahu wa taala gisoon nañ na riwaaya boo xam ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam suñu boroom da xamal waaye teewul mu ne kon léegi na ñépp jaar ne ca suuf moom mu jaar ci kaw moom sayyidina Hudayfa ibn al-Yamaan sayyidina sayyidina Ammaar radiyallahu taala anhuma wa ardaahuma léegi nag bi nga xamante ne ci lañu yéeg di dem naafiq yi daal leen gaaral bëgg ñëw daal di yorlu ci lëndëm gi noonu daldi di rëppatal seen seen gëléem yi bi nga xam ne ci la sayyidina rasulullah alayhi afdalu salaatu wassalaam gis leen léegi nag mu daal di mer daal di leen jub si sayyidina Xudayfa topp leen sëy mu ne sayyidina Ammaar gaawal mu daal dem gaa yi daw gaaw daw daal di rejoindre mbooloo mi dugg ci biir nit ñi bi nga xamante ne nii fekk ñoom dañoo kagule woon gaayoo yele bi nga xamante ne nii lool la buñ ne leen yuuxu yonent bi aleyhi salaatu wasalaam ut si leen ñu daldi daw ak sayyidina Xudayfa ñu daldi daw yeneen bi aleyhi salaatu wasalaam ne gaawal mu gaawal fa gëléem gi ba ni nga xam ne lañuy jiite jullit ñi xaar leen ca kanam ca kanamu beneen kiiwu yoon ba xaar leen mu ne yaw Xudayfa mu ne ko est xam nga gaay mu ne déedéet man xam ma leen de mu laaj sayyidina Hudayfa ak sayyidina Ammar ibn Yaasir radiyallahu anil jamii mu ne leen ndax xam ne ngeen gaay gaay ne déedéet ñoom ne nan sa xam ne wu ma leen di xam ne wuñ leen de kaanu mutalathimiin dañu kagule woon mooy dañoo muuroon seen xan kanam yi de waaye nag xam nañu seen gawar yi de gawar yi moom xam ne nañ ko suñu borom yonent bi alayhi salaatu wassalaam ne leen haa'ulaa'i al-munaafiquuna ilaa yawmi al-qiyaama wa hal tadruuna maa araadu mu ne leen yéen ñooñu ñooy naafiq yi ñooy ñooy naafiq yi nga xamante ne nii ñoom ñooy naafiq yi ilaa yawmil qiyaama bi ñe ba yawmal qiyaam ñeey naafiq lañ mooy ay ci nifaaq lañuy dee mu ne leen nag est ce que xam ngeen lan lañ namoon ñu ne ko doonoo ñun dañun xamuñu ko allahu wa rasuluhu alam boroom bi subhaanahu wa ta'ala andawam bi subhaan sallallahu alayhi wa sallam ñooy ñi xam dëgg-dëgg mu ne ñoom de dañoo bëggoon an yazhamu rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam fi al-aqabati fa yalquuhu fa yalquuhu minha mu ne ñoom li ñu bëggoon mooy dañoo bëggoon daal di bousculer yonent bi alayhi salaatu wa salaam ci kaw montagne bi bu ko defee ñu daal di koy puus mu daal di daanu ci suuf qulnaa ñu ne ko ñoom ñoom Hudayfa ibn al-Yamaan ak Seydina Ammaar radiyallahu ta'ala anil jamii' ñu ne ko yow yonent bi alayhi salaatu wassalaam kon comme que loolu lañ naroon mooy kon yëgale yebalal ci seen seen seen mbooloo yi ñu bokk ci ci mbooloo mi ci armée bi ku nekk ak tribu ba nga bokk ak famille ba nga bokk bu ko defee ñoom ñoom ci seen boppu ñoo leen leen di livreel sa ñoo leen di livreel mu ne leen déedéet laa akrahu an tataxaddasa arab baynaha anna muhammadan sallallahu alayhi wa sallam qaatilun bi qawmin qaatala bi qawmin hatta adharahu allahu bihim aqbala alayhim yaqtuluhum yonent bi alayhi salaatu wa salaam ne leen déedéet man du ma digal seen du ma leen laaj du ma yebal ci seen mbokk yi ngir ñu livrer ma leen ma faat leen de ndax man sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam bëgguma arab yi di nettali nettaliwante seen biir def ko li nga xamante ne mooy seen palabre yi nga xam ne mooy seen discussion yi nag moom la ñuy waxtaanee ji fu ne naan nga surtout mooy ñi nga xam ne ci ñoom gëmuñu te seen wax yooyu kat man naa laal ñi nga xamante ne bi ñu duggee ci lislaam yàggul min al arab yi mooy na ñuy waxtaan naan ah na muhammadan xool leen sayyidina muhammad rek alayhi salaatu wassalaam nee na yonent moo xoolal nguur la bëggoon rek qaatala bi qawm moom daal dafa utiliser ay nit ba nga xamante ne amul doole mu dem ci al-ansaar ñu daal di koy dimbali ndax kan naafiqiin yi ñoom ñi ñëpp kaanu min al-ansaar en tout cas daanaka ñoom ñëpp min al-ansaar mooy ci al-ansaar lan waaye loolu ci wàllu deret mais pas ci wàllu maqaama ndax lal munaafiquuna laa maqaamata lahum bal hum la ñoom li ñu am mooy lan ay darakaat amuñuy darajaat ñoom ay kaaf ca kaaf ya la ñu ne waaye newuñ ñoo xam ne dañuy monter ci kaw de kon nag mooy ñoom moo tax mu ne bu ma leen faatee xam nga kon bëgguma arab yi naan moo xoolal Seydina Muhammad rek quel paradoxe alayhi salaatu wassalaam mu ngi nii dafa dafa utiliser ay nit ba mu ñàkkee amul alal amul doole amul dara ñu sonal ko waa Quraysh sonal ko mu daal di dem ci waa Yasrib ñu daal di koy fat dimbali ko léegi nag ba mu xare-xare yu bari daal di koy gañe ndax ñoom léegi nag bi nga xam ne ci la am doole nii amul dara lu muy def mu jàpp leen di leen faat par kenn par kenn mu ne loolu laay ban nit ñu arab yi di ko waxtaane léegi nag mu ne mu ne suñu boroom subhaanahu wa ta'ala ci la leen ñaanale woon li feebar buur yàlla daal di leen faat ci li nga xamante ne mooy sax woowale di lekk seen xol yi nga xam ne ci lañuy ñuy xal ko loolu kon lool la woon nag suñu boroom subhaanahu wa ta'ala am na ci ñoon ci riwaaya al imaamu ahmad bi biñ la wax nii mooy riwaaya imaam imaamul bi boobu abu abu tufayli moo ko nettali radiyallahu anhu wa ardaah mu nettali ne la am lamma aqbala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam min ghazwati tabuk te loolu waxoon nañ ko sànk ci gàttal mooy dañoo boole ñaari riwaaye yi mais imaamu ahmad bi dafa am loo xamante ne nii amul ci riwaaye bële te tënk biñ tënk daanaka ci kaw ki mooy dañoo jël riwaaye imaamu Ahmad waaye ci li ci degu ñu jëloon riwaaye imaam al imaamu Ahmad bi nag dafa am loo xamante ne lu am solo la te tuddoon nañu ko ci nettali bi mooy ne Yonent mi alayhi salaatu wassalaam <clears throat> ah, bi nga xamante ne nii ci lañ laaj gaa yi sayyidina Ammaar nee na gaa yi am na ñoo xam ne biñ leen ñëwee daldi leen koy wax ñoom dañu ne wallaahi maa sami'naa munaadi rasuulillah sallallahu alayhi wa sallam wa maa alimnaa maa araada alqawm am ci ñoon ñoo xam ne mooy ñu àndoon ci groupe naafiq yooyu bëggoon a bousculer puus yonent bi alayhi salaatu wassalaam alemu bi nga xam ne ci lañ leen ci lañu xam ne ñenn ñi nag ñenn ñi nga xam ne dañ leen a ñëw ne leen mais yéen yéen lan moo tax ngeen ngeen ngeen def loolu ñu ne déedéet déet ñun dégguñu sax yonent bi alayhi salaatu wassalaam bi nga xam ne ci la doon woote laata bi ñuy agsi ci xur wi mu ne yéen ñépp jël armi bi yéen ñépp jaar leen ci suuf ci xur wi man ma jaar ci kaw mu ñooñu ne ah ñun nag dégguñu woon loolu de te tamit ñi ñu àndaloon xamuñ woon ne loolu lañu bëggoon mooy puus yonent bi alayhi salaatu wassalaam waaye xam nga loolu moom yéeme la ndax lan moo tax bu dee xamoo ko woon ana kagule bi lan lay kagulewu mooy weddi googu nga xam ne moom lañu doon weddi naan defuñu de waaye yonent bi alayhi salaatu wassalaam ginnaaw gi dana woon sayyidina Xudayfa ne ko bu subaa dinaa leen wax seeni tur moo tax ñoom la ko wax wax ko naafiq yooyu le ne ko ñoon ñooy naafiq yi ilaa yawmal qiyaama looloo taxoon ñu doon wax sayyidunaa Xudayfa naan ko saaxibu sir moom mooy ki nga xamante ne moo yor sirru yorent bi alayhi salaatu wassalaam waaye du lii rek waxoon nañ la ne du naafiq yi rek xam naafiq yi kese la waaye dafa amoon ay mbóot yu bari yoo xamante ne moom sayyidunaa Xudayfa ibn al-Yamaan radiyallahu ta'aala anhumaa wa ardaahumaa yonent yi alayhimu salaatu wassalaam boo xamante ni moom moo leen xamoon moom la ko yonent bi alayhi salaatu wassalaam xamoon tarawoon na ci mooy xam-xamu li nga xam ne mooy aw mooy xew ci kanam bay xew ba ilaa yawmi diin loolu comme moom li nga xamante ne nii ni mu ci nettali moom sayyiduna Hudayfa radiyallahu ta'ala anhu wa ardaahu kon nag loolu mooy li nga xamante ni nii ci gàttal mooy naafiq yi te imaamu muslim ibn al-Hajjaj ibn al-Qushayri an-Naysaburi comme ni ñu ko gisa woon ci nettali bi neewoon na Xudayfa ibn al-Yaman sayyiduna Ammaar neena axbarani Xudayfatu an an-nabi sallallahu alayhi wa sallam annahu qaala fi asxaabi isnaa ashara munaafiqan laa yadxuluuna al-jannata wa laa yajiduuna riihahaa hattaa yalija al-jamalu fii sammi al-xiyaat moom imaamu muslim ibn alxajaaji raxmatullahi alayhi mu ne moom moom mu ne mu mu jëlee ci moom mu solo ci sayyiduna Ammaar ibn Yaasir mu dooxu xon nañ la sayyiduna Ammaar riwaaya yi ne moom yonent bi alayhi salaatu wassalaam da ko xamaloon ñi nga xam ne mooy naafiq yooyu bëggoon ko faat waxoon nañ ne loolu noonu wérul ndax li koy gën a wane mooy xadiis bii de xadiisu imaamu muslim ibn al-Hajjaj al-Qushayri an-Naysaburi rahmatullahi alayhi ndax moom sayyidina Hudayfa ibn al-Yaman radiyallahu ta'ala an sayyidina Ammar ibn Yasir radiyallahu anhu ci boppam moo ne moo ne man Xudayfa de axbarani Xudayfa sayyidina Xudayfa ibn al-Yamaan saaxibu sirri rasuulillahi sallallahu alayhi wa sallam moo ma nettali annahu qaala nee na an nabii muy mu may nettali di jële ci yonent bi alayhi salaatu wa salaam mu ne annahu qaala kaana yonent bi alayhi salaatu wa salaam nee na fii asxaabi am na ci sama saxaaba yi isnaa ashara munaafiqan am na douze naafiq yoo xam ne laa yadxuluuna aljannata wala yajiduuna riihahaa am na ci sama saxaaba yi douze ñoo xamante ne nii duñu dugg àjjana te duñu duñu xeeñ seen xeeñ seen xet sax du ko xeeñ yi yalijal jamal mooy ba ni nga xamante ne noonu la gëléem di dugge fii sàmmel xëyaat ci bën bën bi nga xam ne fa la ñuy dugal ci puso bi wëñ bi mu ne fekk gëléem duggul ci bën bën boobu ñuy dugal puso ñuy dugal wëñ bi ci puso moom ñoom duñu duñu duggul àjjana te duñu seen xet du leen xeeñ mu ne am na ci ñoo xamante ne nii ci gaa yoo wit yoo xamante ne li leen di faat li leen di li leen li leen di fegal mooy ad la muy nekk siraajun ab jum min naarin yadharu bayna aktaafih muy ab jum boo xam ne ci safara la boo xam ne day feeñ diggante mbagg yi hatta yanjuma min sudurihim ba ni muy attaqué daal di feeñ nag daal di attaqué seen dënn yi loolu sayyidina imaamu muslim moo ko solo ñooñu mooy ñi nga xamante ne ñooy naafiq yooyu te ñoom douze lañu woon mooy ña nga xam ne ñoo ko doon jéem a faat ñooñu la léegi nag dana min ashaabi parce que waaw moom lañ doon bu bi alayhi salaatu wassalaam comme niñ la ko yàggee wax moom day jàppe ñun ñi ci seen waaye suñu boroom subhaanahu wa ta'ala wuñil na ko douze personnes yi mu xam ne ñii moom seen ëllëg mooy ñii duñu a tuub ñii nii duñu tuub moo tax mu ne ñii ñoom ñooy noam ci beneen riwaaya bi ñu gisoon sànq mu ne wa humul munaafiquuna ilaa yawmil qiyaama ñoom ñooy naafiqi ba yawmal qiyaama loolu nag nga xam ne moom lañ nammoontan mooy moom lañ bëggoon a def mooy faat yonent bi alayhi salaatu wassalaam mooy loolu nag la suñu boroom naan wa hammu bimaa lam yanaalu ñu daldi woon bëgg daldi faat yonent bi alayhi salaatu wassalaam waaye loolu lañu bëggoon ñoom suñu boroom subhaanahu wa taala daldi antal moo tax ne wa maa te ñoom sax ana lan la ñuy prendre illaa lu dul an aghnahumullah lu dul buur yàlla daal di leen woomal wa rasuluhu ak ndawam bi sallallahu alayhi wa sallam min fadlihi ci ngëneelam ñoom li leen ñoom ngëneel yi ñu am yépp ak yi nga xéewal yi ñu am daanaka loolu loolu lépp ci suñu boroom subhanahu wa ta'ala la jóge xatman ci yonent bi alayhi salatu wassalaam la jóge xatman fa in yatubu waaye teewul ñu nekk ñu dëngani yëgal leen nag o yonent bi alayhi salatu maanaam këni baabullahi lam yaku murtaja du li nga xamante ne mooy buntu bi yàlla nag tëjuwul ci ñoom de claquewul seeni porte ci ñoom waaye fa yatuubu bés tuubee de bu deene tuum nañ yaku xayran lahum mooy gën ci ñoom wa in yatawallaw waaye bu ñu dummoo yoo continuer seen nifaaq gi ñu nekk ak seen naafiq yi comploté contre l'islam yu'adhibhum allahu adaban alima nañu xam ne suñu boroom dina leen mbugal mbugal mu taratar fi dunya ci àddina wal alaaxira wa maa lahum fil ardi te duñu trouver ci suuf si kenn mu mun waliyin koo xam ne mooy méngoo seen dossier ak seen mbir bay plaider ca kanamu yàlla naan ah buur yàlla kii malgré nag li muy def yii yëpp ci caay-caay man maay ki nga xam ne nag maa ko res maay ki nga xam ne nag maa koy tinu suñu boroom nee na lool du am de ci kaw suuf koo xam ne koo xam ne bu bi subhaanahu wa ta'ala na la boo tuubee ma jéggal na nga bañ tuub mu ne la boo tuubul dinaa la mbugal nga ne dara laa tuubul ba nga faatu ci noonu ñàkk tuub suñu boroom nee na kooku comme naafiq yi wa maa lahum duñu am fil ardi ci kaw suuf min waliyin koo xamante ne mooy méngoo seeni mbir de kenn koo xam ne ko mën a de seen mbir amu fi de di leen défendre ba li ma leen war a teg wala nasiir amul koo xam ne mooy tax li ma leen teg du du leen dal wala nasir te kenn du leen sauver kenn du leen dimbali bu ma leen tegee li ma leen di teg mu ne nag muy continuer subhaanahu wa ta'ala ci aaya 75 mu ne wa minhum man aahada allaha la in aataana min fadlihi lanasaddaqan wa lanasaddaqanna wa lanakuunanna min as-saalihiin mu ne wa minhum am na ci ñoom man aahada allaha koo xam ne nee na dafa dig boroom bi mooy dafa dig yoneen boroom bi subhaanahu wa taala ne ko la in aataana ah boroom bi subhaanahu wa taala ay way boo ma joxee boo ñu joxee min fadli naan yàlla boo ñu joxee ci sa ngëneel yi de mooy sa alal yi way boo ñu defalee xéewalu àddina de moom mooy wërsëg lana saddaqanna waat nañ ne dinañu ko saraxe dinañ nekk ñoo xam ne ñuy saraxe la di sonn ci saw yoon tey saraxe ci saw yoon wala waat nañ ne dinañu bokk min as-saalihiin ci ñu baax ñi mu ne kon am na ci naafiq yi ñoo xamante ne nii lii lañ doon wax de naan wa minhum mooy gis nga wa minhum yi mooy mu ngi noonu di dal rek booba léegi ñu ngi dal ci ndodd di naafiq yi mu ne kon gaa yi nag <clears throat> falamma aataahum min fadlihi baxilu bihi wa tawallaw wa hum muridun lii lañu wax seen boroom waaye falamma aataahum bi nga xamante ne nii moom la leen seen boroom subhaanahu wa taala daal di joxe maa li nga xamante ne nii jox leen falamma aataahum min fadli bi mu leen joxee ci wërsëgam ubbil leen buntu xéewal ñoom nag comme ñoom ñi ko ñaanoon ne boo ñu joxee de ci sa buntu xéewal yi te dinañu saraxe te dinañu bokk ci ñi baax wat nañ ko ci sa ci yow boroom bi subhaanahu wa taala suñu boroom nee na falamma aataahum min fadli ba ma leen joxee ci sama buntu xéewal yi baxiloo contraire lañ ne woon dañuy saraxe dañoo nay ak avaar moo leen dal wa tawallaw ñu daal di du mooyu wahum moo mooridun mooy ñu do mooy ñu du lañ dige woon mel ni du ñoom ñoo ko waxoon digoon de mel ni du ñoo mën a woon naa leen defal dinañu baax naa leen defal dinañu saraxe wahum ñoom du ñu ngay wone gannaaw di dem seen yoon du mooyu topp yàlla ga nga xam ne moom lañu waxoon nag loolu nag suñu boroom ne faqabahum nifaaqo sama boroom nee na moo daal di leen nag wutool seen ginnaaw ginnaaw loolu le ma defal leen ni nifaaqo mooy ñu mujj ma ma ma ma ma defar leen nag ñu nekk ay naafiq finalement comme que loolu waxoon ma defal leen naafiq ñun ak nifaaq feebaru naafiq fii quluubihim de seen xol yi ilaa yawmi yalqawnahu ba bés bi nga xam ne ci lañuy dajeek seen boroom dunya bima axlafu allah ma wa lan moo tax suñu boroom nga def leen lii mooy def ci seen xol yak naafiq mu ne bima axlafu allah ma wa'aduhu wa bima kaanu yakdhibuun mu ne boo gisee ma def leen lii mooy li nga xamante ne ci sababu li nga xam ne moom lañu wute yàlla li nga xam ne moom lañ ko digoon ak wa bima kaanu yakdhibuun ak li nga xam ne moom lañ doon nar di wax ne lii buñ leen ko defaloon dinañ ko defalal buñ leen joxe alal ja moom dinañ joxe zakat dinañu dinañ def ci way yi nga xamante ne nii <coughs> mooy yi nga xamante ne nii mooy ci action yu baax yi chantier yàlla yi kenn du leen ci jiit waay waaye xam nga ne jirim yi pauvre yu ay waay kon dina leen dimbali ay waay waay projet yi taxaw ta nga xam ne xaalis a ko manqué ay waay yooyu yëpp dinañ ci def suñu woroom def leen nag jox leen ñu daal di dumbooyu mbir yi nekk ñu nay luñ leen wax ñu naan ah bon sa ngay waaru ko affaire bi bon c'est que affaire yi les comptes son sont pas bons affaire yi naa leen ba ëllëg te loolu lépp dara taxul lu dul ak naye leen dugg léegi suñu boroom ne nag ñu mel noonu ak nifaaq laa leen di defal de <clears throat> ci seen xol yi léegi nag ci laa leen def ñu am feewaru naafiq ba ni ñuy dajeeg seen boroom subhanahu wa ta'ala yawmal qiyam loolu nag mufassiruna yi rahmatullahi alayhi dañ fiy tudd nettali boo xam ne bu yéeme la waaye nañu ko wax ba pare nag mais nettali bi premièrement naa la junj benn affaire mooy nettali bii nii daraamu ci malgré li muy siiw di siiw te dinañ la ñëw moo tax nga ne ma nga ne dara amu ci man la maa la wax loolu wallah te loolu inshaa allahu taala dinañu la ko wax boo demee ci tafsiru alimaam ibnu jarir rahmatullahi alayhi daal dina ko fay indi ku mel ni ñoom alimaam ibnu kasiir boo demee ci tafsirul quraan moomi daal dina ko fay indi ñeneen ak ñeneen daal dinañ koy tudd boo demee sax ci aljalaalayn muy tafsiirul jalaalayni ñoom moom daal dinañ koy daal di nañ koy junj foofale mooy foofu ñu ne waa ji noonu la mooy ñu ne aaya bii nii mu ngi wàcc ci ki nga xamante ne moom lañ naan Sa'laba ibn Haatib ah, moom ñu ne moom lay wax waaye nettali bi en tout cas mooy dinañ jigé na ñëw lu tax ma ne la lii nii dara ci wérul te mooy daa demewul nii loolu boo demee par exemple ci imaam Ibn Jarir <coughs> rahmatullahi alayhi te noonu it imaam ibn abi xaatim it daal dina koy solo muy ci xadiisu Mu'aan Mu'aan ibn Rifaa'a an Ali ibn Yaziid an abi Abdirahmaan al-Qaasim ibn Abdirahmaan li mawla Abdirahmaan ibn Yaziid ibn Mu'aawiya an abi Umaamata al-Baahili radiyallahu ta'ala anhu an Sa'labata ibn Haatib al-Ansaari mu ne nag moom mu nettali moom Abu Umaama Abu Umaama al-Baahili radiyallahu ta'ala anhu wa ardaahu muy jële ci nettali ci ki nga xam ne mbiru sayyiduna di di sikir ci mbiru Sa'labatu ibn Haatib la doon nettali moom sayyiduna mooy du jële ci moom ne di nettali mbiram annahu qaala mu ne moom dafa waxoon li rasulillah kene moom Sa'labatu ibn Haatib dafa waxoon benn bés yonent bi alayhi salaatu wassalaam ne ko ud'u Allaha yarzuqani maala ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam waay waay tee nga maa ñaanal sa boroom mu daal li may wërsëgal waay alal waay waay bor yow yonent bi alayhi salaatu wassalaam sama situation critique na de ay waay chômage bi ma newee ñàkk liggéey bi ma newee ay waay lii metti na de ma nekk koo xamante ne nii man saabu bu ma xëyee rek man bëtu nit ñi manuma koo supporter tellement damaa ñàkk kon nag yow yonent bi alayhi salaatu wassalaam ud'u allaha yarzuqani mala maa ngi ñaan nga ñaanal ma sa boroom subhaanahu wa ta'ala mu wërsëgal ma li nga xam ne mooy alal nee na bi mu laajee yonent bi alayhi salaatu wassalaam loolu mu ne ko fa qaala rasuulullah yonent bi alayhi salaatu wassalaam ne ko way haka yaa Tha'laba tu qalilun tuaddi shukrahu xayrun min kathirin la tutiquhu mu ne ko way xaka ah ey ey yow Saalaba qalilun lu tuuti loo xamante ne tuaddi shukrah nga loo tuuti buur yàlla di la defal wërsëg gu ndaw di la xompal ndànk-ndànk di la defal par tuuti loo xam ne yow di nga di nga mën a di nga mën a jooxe sant ga ndax nit ku nekk dangaa war a xam ne li la sa boroom subhanahu wa ta'ala di xéewala mooy xéewal gum la defal dafa war a am mooy farataak sant da cee war a ànd mooy ne moo tax ñun toog am santé nii rek toog di kaas rek naan euh waaye yow man de moom waroon naa am limousine sangam te li nga am santé waroon ngaa doxantu ci hôpital psychiatrique yi ak hôpitaux yi nga xam boo xamee boo demee ba gis ñoo xamante ne nii yor nañ lu kenn ku ñu wér daanaka yor ci wàllu alalak ak am amu àddina waaye daanaka tuur ndox sax manuñu ko fu ñu waree tuur ndox foog ñu war a dem ci hôpital wala foog ñu sampal leen lu ne wala ñoo xamante ne lu ne am nañu ko waaye feebar bi leen dal daanaka seen tànk yi day day tàng tout le temps chaleur boo xam ne manuñu koo supporter ñenn ñi ñoo kii ñoom cloîtré ñoom ñoom dañ leen a kii alité lañ ñoom ci ci seen lal rek la ñuy mën a des ak ñeneen ak ñeneen ku nekk nga xam ne buur yàlla ñi mu ni mu teg ay nattu ni ñu baree yow nag yow nga nekk en santé nga xëy bon santé dara dalu la waaye nga nekk fi au lieu nga sant borom bi subhanahu wa ta'ala ci xéewal googu nga xam ne du ñépp ko am de nga nekk fi di kaas naan buur yàlla defaluma dara ah, man buur yàlla yàlla ji xanaa daf maa fàtte gaa yi dem ci kaaw bi xanaa sama boroom daf maa fàtte bi muy yóbbu gaa yi ci kaaw bi xanaa man daf maa fàtte waaye gaa yi bi gaa yi ne fii ci réew mi bi ñuy am chantier yu mag yi xanaa sama boroom daf maa fàtte les grands commerçants xanaa sama boroom daf maa fàtte yow xam nga ne doo sant yàlla mukk te xéewalu sante googu da nga koo waroon a sant wala tusalunna yawma idin anin na'im te xil séef nañeen la laaj te wallahi dees na leen laaj yawma idin bispenc anin na'im ci xéewal yi te xéewal yooyu ci gën a rëy xéewal bi nga xam ne mooy ci wàllu yaram xéewalu wër gu yaram suñu boroom defal la yooyu yëpp santoo nga nekk fi di mooy xéewal gu nekk dafa war a ànd ak cant ga nga xamante ne même bu dee ne sax yow manoo sant ndax mënuñoo sant wa ma qadarullah haqqa qadri ndax buur yàlla dëgg-dëgg mënuñu koo sant waaye au moins mooy nga jéem tey nag di ko seetlal naan ko ah man de lii laa mel man de maay sa jaam sa borom borom bi subhanahu wa ta'ala man mi nga xam ne maay ki damm te tuuti te suufe ma ah, man de lii laa am nu ma mën a présenter xam naa ne moos lii moom du dara ci sa xaq lii daanaka defuma dara sax waaye ah man de lii am lii man borom bi subhanahu yaa rafetalal li ñaaw talafe li nga xam ne mooy mooy mooy mooy mooy li li ñaaw it nga rafetal loolu suñu boroom yal nag ñu ko defal te nangul ñu ko loolu la jaam war a def waaye nekk fi di protester ka kaas lu la sa boroom subhanahu wa ta'ala defal doo ko gis ndax sa kaas yu bareek ay nekk fi di gis ñeneen te xamoo ne xéewal gum la jox gu nekk da ci cant dagee warar lool moo tax suñu kon yonent bi alayhi salaatu wassalaam mu ne ko yaa thalabatu qalilun tuaddi shukrahu xayrun min kathirin la tutiqo yow thalaba xamal ne kat lu néew loo xamante ne man nga ko sant man nga jooxe santam moo gën lu bari loo xamante ne nii doo ko mën a jooxe cantam xamma qaala marratan uxra mu ne beneen yooyu Sa'labat ibn Haatib ñëwaat fa qaala mu ne ko mu waxaat ko même chose yonent bi tontu ko ne ko ama tarda an takuna an takuna mithla man takuna mithla man takuna mithla nabiyillah fawalladhi sallallahu alayhi wa sallam fawalladhi nafsi biyadihi law shi'ta an tusayyira an tusayyira ma'a an tusayyira ma'a ma'a al-jibalu dhahaban wa fiddatan la sarat an tasira ma'i al-jibaal an tusayyira al-jibaal ma'i ma'a aw an tasira ma'i al-jibaal dhahaban wa fiddatan la saarat nee na yonent mi alayhi salaatu wa salaam tontu ko ne ko ndax gërëmoo nga nekk comme li nga xam ne moom la ndaw yàlla la yonent yàlla bi daal ni mel sallallahu alayhi wa sallam mooy comme man ndax fa walladhi nafsi bi yadihi maa ngi waat ci ki nga xam ne sama bakkan ci loxoom la ne muy borom bi subhaanahu wa ta'aala bu ma sooboon def suñu boroom ma ñaan ko mu soppil ma li nga xam ne mooy montagne yi mu nekk ay or ak xaalis konoon te kon dina ko def dina ko def montagne yi mujj nekk noonu waaye nag fa walla walladi ba qaala bi mu waxee loolu san la ba ne ko ne ko xanaa gërëmoo mel ni man sama état mooy ndax yonent bi alayhi salaatu wassalaam suñu boroom subhaanahu wa taala moom dafa yoroon mooy ni nga xam ne comme que mooy modèle ñépp ndax moom lañu suñu boroom subhaanahu wa ta'aala wax